moo doon alqanqaa alqanqaau ibnu maabadin ibnu zuraara ibnu udus gis nga mbokk gaa yi la waaw ñoom ñëpp benn la ibnu udus kañ lañ fi jóge ci ibnu udus mooy gaa yi ñoom utaarid ibnu xaajib waaw ay mbokk lañ ay mbokk lañ ñoom ñëpp gis nañu ñoom ñëpp ci waa banu tamim ak ñoom ci ñooñu lañ bokk kii moom nag mooy moom noonu la tudd moom mooy e, ki nga xam ne mooy alqaaqaa alqaaqaau ibnu maabad di doomu maabad maabad boobu di doomi zuraara zuraara di doomi udus Udud di doomi Zayd mooy dañ leen di wax ad-Daarimi tamit ñoom waaw ñiñ ci gisoon nga gis Ibn Daarim yépp dañ naan leen ad-Daarimi waaye at-Tamimi ad-Daarimi dañuy njëkk a wax fi mu bokk comme ñu ne al-Qurashi après al al qurashi al haashimi voilà ah moo tax at-tamimi yu darimi gis nga mujaashi'i ah at-tamimi al mujaashi'i voilà léegi kon moom noonu la tuddoon qaqaa di doomi al qaqaa di doomi ma'bad ma'bad di doomi zurara zuraara di doomi udus udus di doomi zayd zayd di doomi abdillah abdillah boobu mooy daarim day continuer ba ci bani tamit abdu mana ibn tamim mi nga xam ne mooy seen maam mi nga xam ne ci lañu leen di askanale ah moom mii nag di alqanqan nettaleem mu ngi feeñ ci wax du wafdu bani tamim boo demee nag ci riwaaye ñoom imaamu ibn Isxaaq yeeg yooyu ñoom indiwuñu ko waaw ñoom indiwuñu ko mais ki ko indi mooy imaamul Buxaari raxmatullah ak ku mel ni al imaam al Baghawi ci mu'jamu saxaaba hein ñoom ñoo ko soloo sinon ñoom imaam ibn Isxaaq ñoom daldi wuñu woon daldi wuñuy solo bi muy tudd délégation waa banu tamim ñi ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam boolewu ci alqaqa mais daan rek dafa tudd ñu tudd ne fii wafdin azim min bani tamim kon loolu mooy wan ne am na ñeneen ñu mu tuddul te ñooñu ñeneen ñi mu ñu màgg lañ waaw bi tuddee ñoom Utaarid Utaarid ak ñim àndaloon Amr ibn ahtam ak ñoo ñële Qays ibn Aasim ak ñoom al-Hubhab ibn Yazid ak ñi ci deku dane fii wafdin azim al-Aqra' ibn Habis tamit waaw ci délégation bu rëy ci waa Banu Tamim boo demee nag ci Sahih Imam al-Bukhari foofu lañ ko tudd voilà ak ci al imam al imam Abdallah ibnu Abdallah ibnu Umara non ibnu ibnu Zubayri ibnu al-Awwaami moo wax lool bi mu naan xam nga moom da doon wax naan moo tax ci dem am nga imaamal imaamal imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo demee ci kitaabul Maghaazi bi mu indi wafdu bani eh, wafdu bani Tamim wafdu bani tamim ah foofale bunt bi ci tegu mu ne bunt bi ci tegu foofu bi muy indi xadis bi daf ko tudd ci ibnu abi mulayka mu jaar ci abdallah ibnu zubayri mu ne axbarahum moo leen nettali ne annahu qadima rakbun min bani tamim ala nabi ne dafa am délégation bu dëgmal si ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyeekoo te bokk ci waa Banu tamit ñu dikkal na alayhi salaatu wasalaam biñ ñëwee nag fa qaala Abu Bakr sayyidina Siddiq ne amiril Qanqaa ibn Ma'bad ibn Zuraara ne jiitalal comme que ñëw nañ bu dugg ci lislaam man Abu Bakr li ma gisee wa alayhi salaatu mooy nga def alqaqa mi ibn maabad ibn zurara daldi nekk seen sànq jiitu nu nekk seen njiit nekk seen imaam bi mu waxee loolu nag fa qaala omaru seydna omar ne bal amiril aqra ibn xaabis seydna omar ne déet man moom li ma gis mooy nga jiital ki nga xam ne mooy al aqra ibn xaabis ku ci nekk nag am nga am nga lu tax nga wax loolu waaw ku ci nekk rek am na lu tax nga ne nañ tànn kii parce que bu dee côté Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu mooy alqanqaa mi bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko xame woon mooy dafa ne woon koo xam ne ku nooy la woon woyof waaw waaw comme ni al imaam Ibn Tin daal loolu la wax dane kaanat fii riqa fa lidaalika ixtaarahu abu bakr imaam ibn tiin bi muy shara saxiix imaamul boo gisee seyna abu bakar ne yonent bi alayhi ki am tànnal kii mooy al qanqaa dafa newoon koo xam ne ku woyof la woon te nooy mooy ku nooy xel xol xol la woon ku nooy xol te njiit nag dañoo tàmm mooy njiitu rigidité kese ngi la waaja doon wax te waxoon ko tàyyee ca le prince ndax nguur ndax buur li gën mooy ñu xof ko tàppet ko ragal ko wala bokk ñu bëgg ko mu ne déet nañu ko ragal voilà se faire craindre moo gën muy faire aimer fan ñu koy aimer ci loolu déet waaw nee na la gaay xof bu bu ñu déggee sa tur rek di lox bu ko defee nga mën a jiite réew mi ci jiit bu baax loolu nag du diine waaw loolu waxi Machiavel la hmm, kil ay labaa ak ay waxam ak ñi ànd ak moom ci loolu waaye loolu du waxu diine waaw diine moom ci wasatiya la waaw moo tax alquran ci wasatiya la waaw umirtu bil hanafiyati samh yonent mi alayhi salaatu dañ maa digal dañ ma digal te teg ma ci yoon woo xam ne ngir tamit ma teg leen ci yéen nit ñi ci diine ji nga xam ne dafa dafa dafa cow wooral wëllif lépp jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ah tas yomb waaw te gis nga alayhi salaatu wassalaam at ñi mas a jiite àddina bi ci ngay nguur yu baax yépp jiitewuñ leen ba seenu seenu kiy texe par la terreur loolu amul waaw mais tamit jiitawuñ leen par ak nooyu kese parce que nooyu kese it du baax ndax bu boobaa naafiq yi dañuy gaaw a jóg te tamit mooy ne euh, euh, day mel ni dëkk bi kenn tëniiru ko te bu boobaa nitu fitna yi fa lañuy jaar ngir mën a semer trouble ci xolu nit ñi waaw moo tax loolu noonu Euh, moom mii nag Seyna Abu Bakar dafa gisoon na ku woyof la ku nooy xol la kon kooku jiite leen kooku tànn ko mooy li nga xam ne mooy li gën parce que dina am yërmande muñal leen ndax ku jiite ay nit walla buur yàlla teg sa responsabilité moo xam famille la moo xam ay xale yooy yar wala yooy jàngal wala yu mel noonu wala ba cim réew wala nga nekk député wala chef de quartier wala parent yooyu yépp danga war a am xol bu nooy man di jëllalee ko jéggale waaw mais bu dee ne yow dangaa nekk koo xam ne lu dal nga réprimander sur le coup loolu mooy yaratoo waaw kooku yarul kooku day terroriser gars yi kepp waaw mais yaratul dañ koy ragal mais bu fi jógee ba gars yi xam ne gisuñu ko ñu def li mu doon bañ waaw bu deewee nag moom moom moom moo gën a tee neex moom waaw parce que suri bi new ak chi bi cha bi newatu fi suri yi mën nañoo tàmbalee tëgg ka fecc kon Seydina Siddiq moom selon imam Ibn Tin nee na looloo taxoon quant al Aqra Seydina Omar nga ne mais moom nag lan moo war a tax mu ne nañ falke al Aqra ibn Habis dañ naan la al Aqra ibn Habis li ñu mën a layale ne Seydina Omar ibn al-Khattabi radiyallahu looloo tax mu ne nañ ko tànn mooy moom al-Aqram ndax xaabis waxoon nañ la ne moom moo leen njëkk tuub moo njëkk tuub délégation bi délégation bii nii ci l'an neuf la xew ci la ñëw mooy ginnaaw fatxu Makka ginnaaw ghazwatu Hunayn ginnaaw Awtaas ginnaaw xisaaru Taayif ginnaaw umratul Ji'rana ci la xew waaw ci la xew ndax bañ jógee foofu yépp ba ñëwaat Medina ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ba gaaya dalee ca ña doon waaj joxe zakat waa banul anbar bokk ci banu tamim dal ci waa lenn ci waa xuzan ya doon waaj joxe zakat yonent mi alayhi salaatu salaam ci la yónnee Seydina Uyayna ibn Hisn boole kook ay kaw kaw benn muhaajir ak lamsaar àndu ci ñu dem dal ci kaw mbokki banu tamim yoo yële bokk ci ñoom di waa banul anbari léegi nag jàpp leen prisonnier ci la ñuy ñëw taal al aqram na xaabis fekke na bokk sayid bokk ci saadaatu bani tamit fekke na fathu makka ak yooyu yëpp bi ñëw mu ànd ak ñoom waaw léegi kon mooy ne kooku noonu nga xam ne moo leen njëkkatu ba pare mu nekkaat ci délégation bi Seydina Omar gis ko mu ànd ci fekk moo am na gëneel seen kaw ñeneen ñii ñëpp lu ñu baax baax xam nga ko ci nekk gis nañ sàng yi nga doon Amru ibnul Ahtami gis nga li nga xam ne noonu la mel ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna minal bayaani la sihra léegi ak tamit ki nga xam ne mooy Utaarid Utaarid tamit gis nañ ko ci sàng yi la bokk gis nañ Az-Zibriqaan li nga xam ne moom it ci sàng yi la mais ñoom ñëpp li ñuy nekk sàng sàng sàng kiiwa leen ëpp nga neel ndax moo leen jëkk a dugg ci lislaam muy al Aqra' ibn Haabis léegi nag kon Seydina Omar moom da gis ne côté bi mu waxee mooy ne kii moo leen njëkk ci lislaam moo leen ëpp ngëneel kon te tamit dafa def loo xam ne gaa yi ñëw kenn defu ko fi ñii xarewuñu ànd ak alayhi salaatu wassalaam waaw fekkewuñu xare te kii moom minimum moom li mu fekke mooy fekke na fathu Makka waaw fekke na ghazwatu te te boobu moom ba mu koy fekke laa hijrata ba'dal fathi amagul waaw moom ci yoon bi la dajeeg yonent bi alayhi salaatu ànd ak moom dem fatxu Makka moom al ak mbooloo ci waa Banu Tamim kon kooku mooy ne kooku day am gëneel laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al fath wa wa wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al husna Seydina lañ ko mën a layele ke looloo tax mu gis ne mooy suñu boroom ci boppam moo ne ñi nga xam ne laa yastawi du yem yemuñu alladina ñi nga xam ne ñoom dañoo dépenser seen alal hein ci yoonu yàlla waqaatalu ba pare ñu dépenser seen ba ba seen joxe seen bakkanit ba mu jotee ñu joxe ko waaw mu ne ñu yemuñu ak ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo ñoom def nañ yii nii yëpp mais après fatxu Makka alors que al Aqra ibn Habis bi muy ñëw moom avant fatxu Makka la ci yoon bi voilà kon kooku am na ngëneel goo xam ne ñii nii nga xam ne après lañ tuub ginnaaw yooyu yëpp ba pare mu fekkee ghazwatu Hunayn ah fekke tamit li nga xam ne mooy xisaaru Taif ak ghazwatu Awtas wala xisaaru Taif kon kooku noonu mooy mu ëpp ngëneel loolu tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam noo bul bul bul teg alqanqaa mu jiite leen waaye defal uy al aqra ibnu xaabisin radiyallahu anhu mu daal di leen non al aqra voilà ibnu xaabis voilà waaw <laughs> ah, foogoon ne Saabit ibnu Qays laa wax radiyallahu anhu ngir mu jiite leen kon looloo tax Seydina Omar daal di wax loolu le nga gis ku nekk ku nekk mooy gis nga fi nga gisee mooy lahu wajh ku nekk am nga eh, eh, li nga wax eh, noonu la waaye léegi nag bi kon Seydina Omar waxee loolu ñu ngi ci kitaabul maghazi dinaa ñëw ci lu tax ñu wax li ak beneen bi beneen bi ah nee na nag bi Seydina Omar waxee ne no bal amiril Aqra ibn Habis nee neen ci ban ay am ba des mooy jiitalal Aqra ibn Habis qaala Abu Bakr ci la Seydina Abu Bakr ne ma arat illaa xilaafi ne ko yaa Omar yow Omar bëggoo lu wuteeg man mu ne ko déedéet maa aratu xilaafa ko bëgguma wuteeg yow waaw fa tamaara yaa ñu werante xatta tafaat dani muy jóge aswaatahuma aswaatuhuma seen ñaari baat yi waaw mooy ni gis nga nit fo noo màgg-màgg xam nga ñu ñoo gën sayida ñooy ku huuli sayida ku huuli ahlil janna waaw comme li alayhi salaatu wasalaam wax Seydina Ali mu ne ko ndax ma bëggal leen mu ne déedéet mu ne ko ñaar ñii muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñooy sangu mag ñi waaw waa aljana mooy xam nga bu dee jeunes yi kan mooy sang yi alxasan wal xusayn sayida shabaabi ahlil janna radiyallahu anhuma waaye mag ñi ñi seen kilifa foofale ah boo génnee yonent yi bien sûr ah mooy Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar ñu leen di wax ash-shaykhaani mooy li ñu màgg màgg màgg léeg-léeg lii day xew mooy li nekkul ne tout le temps nit ki yéen da ngeen di bokk ay position yu ne xam nga ne ñoom ñaar ñoo gënoon a jege yonent bi alayhi salaam ci ru ñu jooyal dégg nañ keroog Seydina Omar. radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la génn ci la génn àddina hein ba nga xamante ne nii ci lañ ko teg ci euh, euh, jaag ji mooy ñu ko tegoon gaa yi di ko jullee waaw ah, jullit ñi nag daldi tristesse bu mag daldi leen dugg nag oh hein oh Seydina Omar hmm? génn na àddina hein nee léegi bi lool xewee te xoolal xadiis boo ku ko nettali woon yàllallah yàllallah ibn abi mulayka si moo ko jële woon ci mawlaana ibn abbaas ndax imaam al buxaari dana woon xaddatana al saalix qaala xaddatana isa ibn yunus walla mooy isa ibn yunus du doon nañ ko ah ah qaala mu ne xaddatanaa umar bnu said bne abilxusain almakki an ibne abi mulayka ibne abi mulayka mi nettali suñu xadis bi moo ko nettali woon moo ko jële woon ci mawlaana bne abbas mu ne an ibni abbas radiallahu anhuma mu jële ci mawlaana bne abbas mu ne innii la waaqu la waaqifun fii qawmin fa daawu llaha li umara ibn ibn alxataab mu ne man damaa taxaw ah ci ay nit mooy biñ tegee néewu Seydina Omar nit ñi di ko jullee fa daaw mooy ñu koy ñaanal di ko jullee waaw léegi nag fi ñu ko tegoon comme que ñépp mënuñu fa woon nekk di ko jullee mooy par mbooloo lañ doon def ñu dugg buñ duggee ñaanal ko ndax jullee néew mooy ñaanal ko rek waaw arba rakaatin gis nañ salaatul janaasa gis nañu ko ah ñeenti rakka ñeenti euh, takbiir la mooy rakka du rakka bi ci njëkk nga ne allahu akbar nga tari faatiha waaw boo paree nga ne allahu akbar ñéppay taxaw amul sugg amul siggi amul dara waaw boo defaatee nga tari nga julli ci bi alayhi salaatu wassalaam boo paree nga ne allahu akbar nga ñaanal néew bi allahumma ighfir lahu warhamhu wala allahumma ighfir laha warhamha ba mu jeex ah wala boo ko manul yooyu boo ko mokkalul rek nga wax ci loo man rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana comme yu mel noonu defal ko kër gu gën kër ga mu jóge ak njaboot ju gën njaboot ja mu jóge yàlla buur yàlla yóbbu ko firdawsi laala boole kook sang-sang yi alayhi salaatu wasalaam mooy loo mën a ñaan ci yooyu rek bi ci mujj nga kàbbaar allahu akbar après nga sëlmal ah salaamu aleykum léegi ndax ñaar lañ ciy wax loolu gisoon nañ masala boobu est-ce que da nga asalaamaaleykum asalaamaaleykum loolu en tout cas de façon benn bi moom boo ko defee anta ala sunna mu ne man nag bi ma taxawee ñu koy ñaanal nee na waqad wudi'a ala sariri ñu ngi ko tegoon ci jàggi voilà mooy ci lalam bi nga xam ne ci lañ mooy parce que foofu la woon ci néeg la woon mu ne ida man ibn Umar euh, ibn bi ma nee noon rek ida rajulun min xalfi qad wadaa mirfaqahu ala minkabi am koo xam ne dafa jël loxoom teg ko ci sama mbagg man ni ma taxawee noonu triste néewu Seydina Umar ak yéen sànn moo tax loolu lu bari jàngat la moo tax gis nga gaa yi de ko ne ci àddina bi léeg-léeg di leen indi ñuy fekk julli yooyu teg leen ci kanamu niiw bi dafa baax waaw ñu gis kii nga xam ne moo leen dàqoon a yëngu amaana sax y'a deux heures de temps rek mu ngi doon wax ak ñoom woo na leen fi téléphone defal na leen lii def lii ñu ñëw nii ñu ne la tey gis ngi léegi nii une heure après nga gis ñoom lañ teg nii mënatul a bouger def dara yëngootul amatul mënatu ko te nag dootoo ko gisati fii ci kaw suuf gis nga buñ ko jëlee fii ba suul ko fii fini te nag même nii mu tëdd nii mooy boo demoon këram doo ko fekkati téléphone boo wootee bu ñu dindiwul plus ba répondeur am voix am ngay kii mais c'est fini ah dootul wax dootul wuyu de déconnectat yu bari gaa yu di yu bari bu ñu leen doon yóbbu ci loolu léegi léegi ñu génn ci déconnance gi ñu ne waaw mais kenn du dañ leen koy yëgal rek xaar na waaw mu triste ndax ñëppay triste bu leen jege mais après ñu fekkee julli ji duñ wala buñ ko fekkee ñu nga ca gannaaw xamuñ ci dara bu ñuy génn di commencer solaat seeni goras nekkaat ci caaxaan yiñ ñëwoon waaw bu dee jigéen moom mu dem soliwaat ay jiin seereem waaw duggaat ci dëkk bi nag nar koo tasiwaat waaw léegi nag nee na nag biñ tristee nekk noonu mu am ku jekki ku jël loxoom teg ko sama mbagg nee na maa ngi dégg ki teg sama loxo sa mbagg loxoom ci sama mbagg mu naan raximakallah ay yal na la yàlla yërëm yow Umar in kuntu la arju an yaj'alaka allahu ma'a saaxibayk ah man de yàgg naa am njort man mii di wax an yaj'alaka mu def mu def mu def la mu buur yàlla boole la ma'a saaxibayk ak sa ñaari àndandoo yi muy yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Abu Bakar li am nii ndax man aji wax ji kat kasiiran lu bari bari bari maa kuntu asmaaw lu bari laa nekkoon di dégg rasulallahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan kuntu wa abu bakrin wa umara wa umaru wa fa'altu wa abu bakrin wa umaru wa intalaqtu wa abu bakrin wa umaru moo naan man da yàgg naa dégg ak a bari lu ma dégg yonent bi saa salaam man aji wax ji Seydina am naa Abbas la léegi xamul ki teg loxoom ci mbaggam di wax mooy kat mais dafa dafa teg dafa ñëw fekk mu taxaw rek mu teg loxoom ba pare naan rahimakallah yal na la yàlla yërëm in kut na moom mi mu teg mooy néew bi muy néew Seydina Omar lay wax mais moom gestuwul ci saa si mais dafa dégg am na daal ku mu yëg sentir nag ku teg loxoom gis na loxo bu tegu ci mbaggam dégg kàddu gi mu naan raximakallaahu yal na la buur yàlla yërëm in kuntu man de yàgg naa nekk la arju yaakaar am yaakaar an yaj'alakallaahu ma'a saahibayk buur yàlla boole la ak sa ñaari hmm, àndandoo yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu an abi bakr ndax man kat li inni kat li anni ndax man kasiiran lu bari kuntu laa ne woon asma'u di dégg rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kuntu nekkoon naa wa Abu Bakr wa Umar ak Seydina Abu Bakr yàgg naa koo dégg mu naan nekkoon naa ak Abu Bakr ak Umar dégg tamit li li ci tegu li ma ko dégg ci moom bari na wa fa'altu def naa wa Abu Bakr wa Umar def naa man yonent ma lay sa Abu Bakr ak Umar wantalaqtu dem naa wëy wa abu bakar ak abu bakar man yonent bi alayhi salaam nan wëy naa ak abu bakar wa umar ak umar mu ne fa in kuntu la arju an yaj'alaka allahu ma'a ma'ahuma ah man de yàgg naa nekk man aji wax ji di yaakaar am njort gu rafet ci buur yàlla boole la ak ñoom mooy ñu suulandoo leen même place mawlaana ibn Abbaas nee na faltafattu fa idaa Ali ibn Abi Taalib nee na ma tourné ndeke Seydina Ali la ibn Abi Taalib moo teg loxoom sama mbagg di wax lii hein Allah Allahu akbar hein mu ngi noonu de Allah gis nga moo tax fii ci ñoom dañoo feebar <laughs> imaam xoolal Seydina Ali li muy wax ñoom moom ñu génn fële di saaga ñii ñii lañ gën a mën a saaga Seydina Abu Bakar Seydina Omar xoolal ki ñu naan mooy seen imam Seydina Ali mi ñuy wax xoolal moom fi mu leen teg waaw ak seede yu rafet xam nga waxoon nañ la boobu ba ñuy gis sar ñama Seydina Omar moom ci boppam Seydina Ali nee na man de amul kenn après yonent bi alayhi salaam jour bii la ko doon wax bi Seydina Omar gaañoo génn àddina mu naan amul kenn ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu koo xam ne man Ali bëgg naa bu may génn àddina ah ma présenté yàlla téereb jëf comme yow bi nga présenté yow Omar moo ma jëf boo xam ne ginnaaw yonent mi man li ma bëgg mooy bëgg naa lool présenté lu mel ni yow li ngay présenté sa boroom waaw waaw kon mooy <laughs> ibn ibn abi moo ñu nettali loolu la hein kon euh, al al aqra ibn xaabis ak na loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la kiy wax léegi bi mooy ñu continuer fi ñu yemoon léegi mooy liñ doon wax voilà li ñu doon fii mooy gis nga ñoom nii ñu màggeeg yooyu mais teewul du tout le ñooy bokk avis waaw du tout le ñooy bokk avis ci ñépp léeg nit loo ko jege jege jege jege léeg-léeg mu gis lii nga gis lii mais li gën a kii kay mooy Seydina Omar gis nañ seen sulh Hudaybiya ak saxaaba yépp illa mais amul benn saxaaba ku dul Seydina xam ne d'accordoon ci ci yooyu ah waaw yonent ma saa saa bi mu kiiwee gis nañ Seydina Omar dana ne ko alasna alasta alasna ala alxaq wa hum ala albaatil yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax accord lan est-ce que ñun newuñ ci dëgg ñoom ci nekk ci ay caaxaan mu ne waaw mu ne ko kon lan moo tax ñuy joxe addani amin di amin ah, diinina lan moo tax ñuy nangu yu suufe ci suñu diine di nangu di wàcce suñu bopp alors que ñoo nekk ci dëgg mooy loolu la te pourtant Seydina naa yonent bi alayhi salaatu salaam mooy raison mooy raison d'être am moo tax mu dund ñoom ñépp saxaaba yu ku ci nekk sax nokki da nga koo jébbal yonent ma lay saar saam existé too te pourtant ñoom des fois keroog gis nañ Seydina Ali radiyallahu anhu yonent ma lay saar saam ba mu ne ko effacer sama tur bi sa sa sahlum euh, ki euh, euh, nan Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu ne bon waay rasulullah fan lin Muhammad rasulullah non non non non ñun bu doon loolu lañu xamoon bu doon d'accord ak loolu doonu ñoon xeex ak yow dindil nga bind la nga doon bind mun a Seydina Ali mi doon bind effacer mu ne ko wallahi la am xo wa mat naa ci yàlla duma la duma la duma la ko effacer effacer mun na ko wan ma fan nga ko bind mu wan ko ko moom alayhi salaam door ko effacer te est-ce que da nga naan say yonent bi da day bañ day siyama la naan yonent bi alayhi salaam defuma li nga wax non parce que moom ngir màggal ko moo tax mu ne dara laa ko dul nit ñi rasulullah suñu borom def la rasulullah ngay rasulullah dëgg-dëgg caaxaankat bu toll ni Suhayl ibn Amr mi temps yi tuubul jóge nee di wax ñu lay dindi duma ko dindi waaw duma ko dindi <laughs> voilà mais teewul ginnaaw bi ñu jàppante nekk ay ay ay ay soppante ku nekk bëggal sa bopp li nga sa moroom li nga loo xam ne mu ëpp sax li nga bëggal sa bopp waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu dàqantewul ak yenn point de vue ak masala fiq yoo xamante ne nii ak yenn situation yu taxaw yow nga xalaate nee keneen ci xalaate nele waaw mais doo ñëw rek man kër gi non man maay takkatu bay lu ma wax loolu faam bi loolu la war a xalaat loolu demewul noonu masula demee noonu fenn loolu ko la ko wax ne noonu la mas a demee loolu amul masu la demee noonu fenn la masu la demee noonu foo jaar am na ñoo xam ne leneen la gis waaw ah? mais bu du ne keneen gis na leneen rek léegi il est devenu mon ennemi wala bon léegi gis naa ne damay xeex jàppe ko daf esprit damay xeex loolu mooy la yene saxaaba yi dañ doon entre radiyallahu anhum ñii de tukki ñii woor ñii wooruñu waaw ah? te ki ñii woor duñu xas ñi wooru ñii woorul it duñu xas ñi woor kon loolu la mu ngi mel ni voilà ça tombe bien <laughs> xoolal suñu tawaski ji nga xam ne ñu ngi ci zul xijja nii ah <laughs> <laughs> voilà xoolal masala bi ñuy wax nii lii nii muy wute bi dox diggante Seydina Abu Bakar ak Seydina ma te teewul ñu jàppante ku nekk gina sopp sa bopp sa moroom sa bopp hein mooy xoolal ñun dul xijja bi xam nga gaa yi fii mu ne mooy àddina bi duñu tabaskeendoo benn yoon ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr certain parce que arabia saoudia ñoom Arabie saoudite ñi ànd ak ñoom ay France Tunisie euh, Algérie gaa yooyu Turquie moom ci calendrier la ko tegoon mais calendrier ba tombé ñee nag nee nañu moom am na ñu ne dañoo gis <laughs> allahu alam léegi ñu ne le vingt 21 septembre le 21 août la ah mardi 21 aut mooy tabaski ñu mel ni ay Maroc ak ñeneen ak France gii sax ñu bari ñu ne mukk c'est le mercredi ak yeneeni pays yu bari ci monde bi léegi bi mu demee noonu mooy. man nga lenn man nga ko wax mooy ñu xool done yi nga xam ne yu leer la mooy xëccoo mënu ci am muy les données scientifiques yu leer li mu wane nga ne waaw lii de man moo gën a dëgër malgré loolu lépp manoon nag ne ñépp dañuy gise ni man jàppe mbir yi noonu parce que nit ñi dañoo wuute yow ni nga ko jàppe-jàpp ne loolu noonu noonu la war a demee nit ñi jàppuñ loolu waaw mais teewul waa ji tabaski le 21 ak ci tabaski le 22 mais ñu reste nekk ay mbokk kenn du fi nekk naan di tuumaal keneen ki ci aqiidaam ak ngëm yàllaam ak naan kii wóoratul ak kii nii jaratul ak kii matatul lii ak déedéet loolu jaru ko <laughs> loolu jaru ko waaw ci loo xamante ne nii mooy du farata ngeen bëgg ci rayante <laughs> hein ma ne ren dim tabaski du farata ci li gën a dëgër du farata contrairement ak li nga xam ne wax la ci mazhabu dañ koy jële ci al imam Abu Hanifa ak yooyu contrairement ak lool tabaski du farata rendim xar moodul farata sunna muakkada la nit sax bu demee comme li Maliki rahmatullah alayhi wax bu dee mën naa leb xam ne dina mën a fay ngir tabaski na ko def ndax loolu lu baax la ndax lañ yanaal allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluha taqwa minkum te tamit mooy karaw yéeg deret yeeg karaw yeeg lépp loolu lépp ci yaabala ci ki nga xam ne mooy def sacrifice mais taxul mu àgg ci li nga xam ne mooy farata te buur yàlla liy jote ci buur yàlla di àgg fa moom du yàpp weeg gigot yeeg collier yeeg euh, laxas yeeg yooyu foie yeeg lakkumeeg yooyu du dem ci buur yàlla nee na liy àgg ci man mooy ak waa ragal yàlla ngeen pousser ba ngeen def lool moo tax ku koy def war nga cee xalaat ragal yàlla ne lii adoration la jëmmu jaamu yàlla la nga bañ koo def affaire puukarewu di jënd di di puukarewante ci ay xar kii naan maa ëppale kii naan kii yii bàyyi diw ren wala kay ren j'ai acheté waaye le ministre trois xarum trois million wane ko fépp mu mel ni affaire puukarewante koo ko xam nga ne loolu du àgg fenn ci buur yàlla waaw lii àgg mooy ragal yàlla gi la nga utum xar ne man damay buur yàlla mi ma xéewale ma am lii damay ut loo xamante ne xar mu baax ngir buur yàlla ma ma tabaskee ko ngir sante ko waaw waaw waaw fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis mu bañ a nekkee fu puukare woog affaire u yëkkate koog affaire u téedéet voilà mooy loolu warula indi divergence moo koor gee ci yem ñii korité nañ nii ñii korité nañ léegi de toute façon manoo fexe ba ñépp def ni ngay def loolu c'est impossible même bu dee ne loolu nag du tee bu dee erreur yu rëy nag moo leen ci dugal ñu souligner ne lii erreur la yoo xam ne moo tax nit ñi ñu bari tàbbi ci mais loolu man nga koo souligner mais nag manoo cee jaar ba def leen ay yéeféer wala gëm bëgg a euh, euh, ne ñii seenu ko aqida des na déedéet waaw loolu moom amoo ci droit waaw kon kon mooy loo màgg-màgg mooy wuute ci xalaat dafay am wuute ci gis-gis dafay am moo tax Seydina Abu Bakar bi mu waxee Seydina Omar la mu ne déedéet bëgguma laa wuuteeg yama ah. léegi ñu werante ba seen kàddu jékkatiku fa nazala mu wàcc fii daalika ci looloole yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñu yàlla laa tuqaddimu xoolal riwaaya bi mu ne mu wàcc yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tuqaddimu bu jiital bayna yadayillaahi wa rasul bu jiitu ci bu jiitu yàlla bu leen jiitu ndawam bi alayhi salaatu wassalaam léegi mooy nekk ci kitaabul maghazi xoolal xoolal nag ci kitaabu tafsir suuratul hujuraat xoolal li al imaamul buxaari yu al imaamul buxaari yu rahmatullahi alayhi mu def baabu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi feelan la wax laa tuqaddimu ah fi ñu jóge léegi du dane fa mu wàcc laa tuqaddimu ah bu leen jiite buur yàlla yéen ñi gëm yàlla laa tuqaddimu bayna yaday llaahi wa fii nag ci kitaabu tafsiiri mu ne ci baabu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bunte laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seeni kàddu seen baat yi ci kaw sawti nabi muy gina féete kaw baat yonent bi alayhi salaam mu ne mu indi fa ca foofale xadiisu ibn abi mulayka mu jaar ci naafi ibn umar ah mu ne xaddasanaa mooy bu di eh, mu jaar ci naafi ibn umara an ibn abi mulayka jóge ci ibn abi mulayka abdallah ibn abi mulayka ah rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom moom moo wax fii xam nga après ngay xamee ne kon moom ci seydna abdallah ibn zubayr la ko jël mu ne kaadal xayiraani an yahlika abu bakrin wa umara radiyallahu anhuma rafa'a aswaatahuma inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiina qadima alayhi rakbu bani tamim fa ashaara ahaduhuma bil aqra' ibn bil aqra' ibn haabis axi bani mujashi' wa ashaara al aaxaru bi rajulin aaxara qaala naafi' la ahfazu ismahu fa qaala abu bakr li umar maa aradta illaa xilaafi qaala maa aradtu xilaafak fartafa'at aswaatuhumaa fi daalika fa anzala allaahu yaa ayyuhallaziina aamanuu laa tarfa'uu aswaatakum al aaya waaw mu ne qaala qaala ibnu zubayr famaa kaana umaru yusmi'u rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da haadhihi al-aaya hattaa yastafhamahu wa lam yadhkur dhaalika an abiihi ya'ni abi bakr seydina abdallah ibn abi mulayka mu ne kaadal xayran kitaabu tafsir si ci suura ci saxiix imaamul buxaari mu ne tuutee des alxayraani ñaar ñi gën an yahlikañu alko waaw ndax lan li aaya ba wax moo tax waaw an tahbata a'malukum am a'malukum wa antum la tash'urun ndax danger bi nekk ngay yëkkati sa kàddu ca kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nag dina ñëw est ce que moo yëkkati kàddu kese dina ñëw ci suuratu tafsir bu ñëw noonu suuratul xujuraat buñ koy gis ci jotaay bii di ñëw est ce que loolu kese lay tekki waaw ndax bu boobaa yow man nga ne ah kon de ñun mucc nañ ci ndax yonent bi alayhi salaatu salaam denc nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam gisuma fenn fu mu taxaw nii di wax may wax ci wetam ba koy gën a yëkkati kàddu. waaw mooy est lool kese la mu ko lool dinañ ci ñëwaat insha allahu taala mu tuutee des ñu alku mooy kan ñaar ñi gën alxayiraane muy Abu Bakr wa Umar sayna Abu Bakr sayna Umar radiyallahu anhu mu lu tax mi lu tax ibn Abi Mulayka nga wax lii lii nga wax garaaw na de mu ne rafa'a aswaatahuma 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam ndax dañoo yëkkati seen kàddu fa yonent bi alayhi salaam nañ loolu xaaral rek xaaral xiina qadima ba mu dëgmalee jamono jëm dëgmalee alayhi ci alayhi salaatu salaam ñëw ci moom rakbu bani tamim la délégation convoi waa bani tamim mu ne fa ashaara ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar daal di junju ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ngir mu fal al aqram na xaabis axi bani mujaasha di mbokk waa bani mujaasha mu yàlla aqram bii ñuy gis mu ne keneen ki daal di euh, euh, euh, junj moom ne nañ fal keneen mu ne moom nag man jàppuma kooku kan la waaw Naafi' moo ko wax mais Ibn Abi Mulayka xam na kan la te wax na ko mais Naafi' moom moo fàtte ne la ahfazu ismahu nee na man nag fàtte na jàppatuma turam fa qaala Abu Bakr xam nañ ne kan la ah mooy al-Qaqaa ah nee na Seydina Abu Bakr ne ma yaa li Umar wax Seydina Umar ma aradta illaa xilaafi ne ko yaa Umar yow bëggoolu duuteeg man mu ne ko déedéet fartafaan mu jóg aswaatahuma seen ñaari kàddu ya fii daalika ci loole fa buur yàlla wàcce ya ayyuhal ladina amanu yéen yàlla laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seen kàddu yi lii mooy li gën a nag ci sababu nuzul bi waaye dinañ la wax ne am na yeneen sababu nuzul tamit yoo xam ne yu wér la bu ñëwee ci kii bi hein këne mooy yi ñoom imaam ibn Isaaq wax yooyu am na fu ñu dëgëre këne waa banu Tamim ñii ba ñëwee dañoo taxaw ci côté jàkka ja di woote te loolu aay wax na ko inna alladina yarfa'una aswaatahum loolu dafa am ay gaar la jóge na le waaw inda rasulillahi mi inna alladina yunaaduunaka min wara'il hujuraat voilà loolu mooy waa banu tamim mais la tarfa'u bi mooy lan mooy ñoom seydina Abu Bakar la woon ak seydina Umar radiyallahu anhu hmm? léegi nag Seydina Abu Bakar euh, kii ne Seydina Abdallah ibn Zubayr lii mooy wane ne kon Ibn Abi Mulayka mooy comme tàllale bi ñu jóge mooy ci li mu nettali nii ci Ibn Zubayr la ko jële Abdallah al-Khalifa radiyallahu anhuma mu ne gis ni ginnaaw nag bi aay bi wàccee Seydina Omar de daanaka bu doon yeneen ma saa saam doon wax ak moom daanaka day def effort bu rëy ngir mën a xam lan lay wax foog mu laaj ko ne ko loo wax seulement da doon wàcc kàddu gi ginnaaw lii ba daanaka yonent mi alayhi salaatu mu foog mu ne ko Seydina Omar dégguma li nga wax de mu dee mu waxaat ci kaw mu gën a ci waat waaw Allahu akbar gis nga de ah gis nga de waaw <laughs> application directe waaw day direct lañ koy lañ koy lañ lañ koy appliquer waaw waaye Seydina Abu Bakr it wax na lu mel noonu waaw moo doon wax ne yaa Rasuulallah alaytu allaa ukallimaka illaa ka axi siraar waaw bi bi wàccee laa tarfa'u aswaatakum comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu ibnu ko noonu al imaamu al xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne xadiisu Taariq Shihaab an Abi Bakr radiyallahu anhu mu ne gis nga ba aaya bi wàccee laa tarfa'u aswaatakum sayna Abu Bakr dana yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li waat naa ne dootuma waxateeg yow lu dul comme koo xam ne day déey day déey nit waaw kuy wax secret déey ci biir nit ngay wax tànk loolu laay waxateeg yow waaw akbar ah kon mu ngi noonu ha kon nag lii mooy mbiru al alqaqa <laughs> moom lañ doon wax ne ngir ñu moom la Seyna Abu Bakar waxoon kenn al aqra ibn xaabis ah, radiallahu taala anhu moom nag al aqram yi al no al qanqa al qanqa ibn ma'bad ibn zurara ah, radiallahu anhu imaam al bawawi nag soloo na ci sanad boo xam ne al imaam al xaafiz ibn xajar nee na wér na mu jaar ci doomi mawlaana ibn mawlaana al abbaas ibn abdul muttalib di kasiir di frère Abdallah ibn Abbas di Kathir bari woon nay frère ñoom Qusam ñoom al-Fadl ak ñooy ak Kathir bi Kathir ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib mu jële ci baayam mooy Kathir jële ci al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil jami' luy wane ne moom mii nii fekke woon na Hunayna waaw kon mooy parce que boo fàttale ko wax nañ la al Aqra' ibn Habis ba muy waa waa waa waa waa banu banu banu Tamim ab délégation lañ woon keroog mooy armée lañ woon bu mag keroog bi ñuy ñëw di fekk fatxu Makka ab armée lañ woon moo tax ba ñuy séddale màngum Hawazin ba seen sang ka leen jiite woon foofu ca xare ba muy al Aqram na xaabis bañ nee ko ba Yonent bi alayhi ne waa Hawazin kat ñi bis nañ dañoo bëgg ñu delloo leen seen njaboot yi man li ma ci am ak waa Banu Hashim delloo naa ko muhaajiruuna ak lansaar yi ne ñun liñ ci am teg nañ ko ci loxo yonent bi alayhi salaam Uyayna ibn Hisn sayyidu banu Fazaara dafa jóg ne joxew ma dara man ak samay ñoñ du ñu joxe dara waa banu Fazaara al Aqram na Haabis ba jógee mu wax ana wa banu Tamim fala ama ana wa banu Tamim fala man ak waa banu Tamim ñi ma fi àndal fala dara lañ dul joxe kon loolu moo lay wan kon mooy waa banu Tamim armée lañ woon voilà kon nag ci biir ñooñu alqaaqaam mii ci la woon selon xadis bu wér bii bu imaam al-Baghawi imaam al-Hafiz ibn Hajar bi sanadin saxiix kon day wane ne moom ci lawoon ndax nee na Seydina Abbaas ne na keroog yawmu Hunayn yonent bi alayhi salaam xareb Hunayn muy Hawaazin dafa yónni ni na ah alqaaqaam na Ma'bad mii daf koo yónni ngir mu utal ko xabaaru noon yi muy noonu Hawaazin yi ba ni muy nettalee ghazwatu Hunayn kon lool day wane ne kon moom mii bokkoon na ca ña al Aqra ibn Haabis sayyidu bani Tamim loon moom nag loolu lañu am ci tarjama moom seydina al Qanqaa ibnu Ma'bad ibnu Zurara ibnu Udas ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Daarim at-Tamimi ad-Daarimi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa an abiihi wa ja'ala a'aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi